toog di dem ci laaj yi ñoom sëñ Saam ak borom xam-xam yi fi nekk wax ci sëñ Touba naka la doone xaadim rasul ak xaadim rasulam boobu lu tax eggagul ci yeneen góor yi nga xam ne moom fi tudd lu mel ne Pakistan lu mel ne Indonésie yow lu mel ne Inde foofu yëpp ay jullit dafa nekk te alxuraan dem na fa te loolu eggu fa kon sëriñ Saam tontu question bi yaag borom xam-xam yi fi nekk ñu jàll ci ci la salaamaaleykum wa am na ci ay secret yi nga xam ne moo lënk lislaam taxawal ko du jóg ci jamono day nekk ci nit ba mu jógee ci yeneen kenn nekk nag kenn la nga ca doon ci moom doon gi mu ngi aju ci benn coobare suñu borom mooy jiitu lépp ñaareel bi bëgg bi ko bëgg ñetteel bi sonn gi ngay sonn ci moom mu gënoon na lépp ba bëgg ko xamatoo leen dañu ne suñu borom tabaraka wa taala ci lu bokkul ak tëj bi ñu waxoon ndax mu jëddit moom day beesal loo ràppoon ci xol nit ñi ma ko waxee woon ki nga xam nag dafa doon yonent bi alayhi salaatu wasalaam moom mbirum baatin la moo xam ne charte yi nit ñi xam nga ko suñu borom moo koy seet moo ko xam féetale sa nit doomu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nag ca kenn la ko war a doon ne ñaari xeet la benn bi doon na ko ci baatin rek te doon na ko ci zahir ñaareel bi nga doon na ko ci baatin doon na ko ci zahir te kenn na mu yelli ci aji doon na ci ñu ne ki nga xam ne dafa doon yonent bi sallallahu alayhi wasallam taxaw taxawaayam amee secret l'islam bu fekkente ne daf koo doon ci baatin te doon ko ci zahir ku ko umpale du la wàññi dara day mel ne adamu buruuxu daawa yonent bu ñu yónni am foo xam ne enseignement àggu fa wala mu àgg fa fekk ñu déformé ko ba nga xam ne ku ko dégg du tax nga sonn ci gëstu ndax gëm ne mën na nekk dëkk ki nga xam ne nag daf koo doon zahiran wa baatinan ci xam ni mu yàlla ci moom dañ koy wooteloo suñu borom daf koy fésal kooku ci moom itam ñi nga xamee ne xeetu nit ba mu feeñe xeet nit ba feeñe te ñëw ngir xettali ñëw ngir jubbanti ñëw ngir ñëw ngir leeral xeetoon nu ñu gën a réer nu ñu gën la sa kàttan di ëpp bu seetee ne charte bi jiitu mooy coobare suñu borom doomu aadama yi mënuñ ko xam ci liñ koy xamal moo am bu am dafa soog suñu kii dafa soog suñu mu tànn ko la tax mu tànn ko moo ko xam mooy sart bu njëkk bi ñaareel bu mu attan ko attan maanaam ci bi nga xam ne ci secret bi mooy tëjee secret bi lislaam ci mbindeef yi ñetteel bi ñu yéene ko dañu ne mag ñi dañu wax ne bi nga xam ne suñu borom tabaraka wa taala dafa yër xol yépp sëñ tubaab bi ci sopp yonent bi sallallahu taala wa sallam mu dégg ko secret te fooy buñ ne mujaddid la ñaxtum bul xaw su la xaadimu rasul moom mësuñoo dégg benn mbindeef koo xam ne woote nga ko wala ñu tuddee la ko mu siiw ñu xam ko muy leneen bu fekkente ne nag Sëriñ Tuubaa dañ koo yemal ci xeet woo xam ne dafa mel ne yi fii ci Afrique xeet yi njëkk ya maanaam ñu njëkk ña ca nit ñu weex ña dañuy nit ñoo xam ne dañoo farlu jàng am xam-xam nga xam ne kooku bu ñëwee dañuy bind ci moom ay téere yu bari di xam li doon tas ko itam téere yi ñu di ko jaay fu nekk ñi nga xam ne dañoo am xam-xam tey dégg juróom ñu yër téere yooyu bu ko defee ñu gëstu muy gën a tasaaroo léegi damay wax ne mag ñi ñi jamono ak sëñ bi wala ñu ñëw bari mu wax ne ak sàggam ndax loolu ko ñàkku teggin waaye ba ñu waree bind ci mbiram buñ ca bindoon gëstu te ñu bari ñu mën a bind ñëpp def ko Euh, ngay wax Pakistan bi yooyu dana fa àgg mën naa nit ba léegi dana fa àgg ndax sëñ bi buñ fi dikkee léegi dafa yàggul buñ fi jógee léegi dafa yàggul dafa yàggul jamono dafay wéy dafa yàgg lool léegi bu fekkoon te nii sëñ Basiru def ak sëñ Lamine Jóob Dagana ndax ñoom ñoo ne kenn ku ci nekk borom xam-xam bu doy nga bu doy waar bind nga ci moom te kenn ku ci nekk dana bind bokkul ak li sa morom bind ñeneen lu ma téeméer nit mën nañu bind te duñ bokkale tubaab yi sax buñ seetee liñ ci bind te bokkul ak lii sëñ Basiru bind bokkul ak lii sëñ Omar Lam Diop Dagana bind ci kenn ñoom lañ ci xam rek ci niñ ko gisati zahir la ñuy bind waaye sëñ bi muy zahiram muy baatinam lépp lu ci nekk nit mën na ci bindi ay téere yoo xam ne kenn xamul fu mu yéene eh, yonent bi sallallahu taala wa sallama léegi doon ko moo nekk xutbul xaws bu fekkee da nga nekk xutbul xaws boole ko xaadimu rasul ba noppi nekk mu jaddit ndomba tànk yi bari nga nga nga nga dajale tànk yu bari nga dajale ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam dañu ñëwagul juróom dafa ñëw ndax boo gisee boo déggee ñu naan wàllu sàngam Ibrahim la wala Moussa bii la wala Isa bii la moo di yonent yëpp ni nga xam xamee kenn ku caa doon yonent bi loo xam ne bokkul nga doon yow yonent boobu li mu doon ci yonent bi ñu di la ko askan naan Muusa yi li nga xam ne moom la Muusa alayhi salaatu wasalaam doon ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga doon loola ci Muusa ci bi wax ci rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam dañu naan Muusa yi la wa tekkiwul ne da ngaa topp Muusa wala da nekk ci diine wala da koo gëm day yonent bi nga xam ne dafa matale la nga doon ci moom bokk ak la ca Muusaa doon nga jaare ko ci diversité Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ko rafatale woon yonent yooyu yonent yooyu rafatal la ko ngir daraje yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñi nga xamee ne nag euh, yonent yi gannaaw maamam ak fatratu fatratu suñu mi nga rusli illa bashar qawmaha bi kal anbiya ñoom ñëpp seenu risaala balay mag buñ dikkee li ñu leen yónni bala ñu koy matal dëgg ñu xam le boole ci xam ne ne dana am yonent buy ñëw ci lu ñu jamono xam ne xam ne rasulullah sallallahu alayhi wasallam ak ni mu dikkee ni mu ñorom muy sangu yonent yëpp noonu nga xam ne nag noonu la yonent bi sallallahu alayhi wasallam demee ci yi nga xam ne dafa boole seen maqaama yëpp ak seen seen ngëneel yëpp ak seen melo yëpp boole ko moroom ko kon fëppul noonu nga xam ne xuddu xawsu noonu lay nag dajale moom itam mboolem maqaama yi wàll yi yëpp ba noppi doon ci yonent bi sallallahu alayhi loo xam ne kenn du ko doon ci ñeen jamono lu dul moom kooku mooy taxaw taxawaayu yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñu di ko wax xutbul xawf xutbul xawf si boppam mën na nekk xutbul xawf yem ca lii màggal tamit mooy dañ koy jox secret boo xam ne dañ koy def ci wird bi war na ko nekk képp koo xam ne kii topp nga li mu wax da nga àgg ci yàlla léegi nag ña laaju ñaareel bi sëñ Tuubaa euh, xottiwul yoon ñu xottiwul maanaam tariqa nam seet ni ñuy dégg tariqa ak ni nga xam ne sëñ Tuubaa radiyallahu taala anhu noonu la doxale bu noppee kenn ku ci nekk sànni ci sa kàddu ci li nga ci xam tariqa mooy jëmm joo xam ne dafa ñëw ak buñ seetee ñi nga xam ne dañoo sos fiqa li ci gën a siiw ñett ñi cheikh abdul euh, cheikh abdul euh, qadir jilani cheikh abul hasan chadhili cheikh ahmed tijani am na ñeneen ñoo xam ne amoon nañu tariqa seen tariqa siiwul Cheikh Abdoul Aziz Dabakh ba léegi am na ay benn benn am na léegi ba léegi waaye Cheikh bi moom bariwul Sénégal dégg naa sëñ Mor Galaye Diaw am na ñu ne moom la woon waaye ñi nga xam ne mooy ñett ñi nga xam ne ñoo gën a siiw ci ñi amee tariqa ñi nga xam ne mooy moom la ñu dégg tariqa tariqa charte bu njëkk bi da ngay nekk jullit nekk ci lislaam bi nga nekkee ci lislaam nga gëm ki nga xam ne moo xotti yoon wi tariqa dañ koy askane ci ki nga xam ne moo xotti tariqa bi bu ñu nee qadriya ci Abdul Qadir ci dañ ko askane ci Abdul Qadir ci ah bu ñu nee tijaan yi dañ ko askane ci Cheikh Ahmadou Tidiane bu ñu nee kii chazal yi dañ ko askane ci Cheikh Abdoul Aziz ku képp ku murit mooy kan mooy ki àggagul ci yàlla te jëm ci yàlla bu àggee ci yàlla waasil lañ ko tuddee waas moom wird du wird waaye dootu wird ki xam ne nag ba tey àggagul ci waasil waaye jox nañ ko ndigalal maye wird dana maye wird yoonu Tuubaa nag bi nga xam ne dañu ne murit murit moom képp ku jëm ci yàlla la dafay maanaam liste bu ubbeeku boo xam ne ñëpp ci mën a dugg te askanewu ci boppam lenn askanewu ci boppam lenn nga xam ne kii euh, ni mu yoonam da nga koy askane mu yem ne mel ne dafa yem ci jëmm ji maanaam képp ku jëm ci yàlla rek ay murid mooy teg ndax murid suñ tubaab daf ko tànn fekkoon di ko jëfandikoo al murid boo seetee tarixa yëpp ñi ci dugg li ñuy wax murid murid mooy taalibe mooy koo xam ne yaa ngi euh, mu ngi jóge ci al irada al irada mooy nam dara volonté ci yàlla bi nga jëmee ci yàlla te àgg ba yaay mujj képp ku jëm ci yàlla li nga xamee ne noonu la waxee ne képp ku jullit sama njaboot la taalibe la ci zahir wala ci baatin taalibe ci baatin maanaam al buñu woo buñ ko waxee boo déggee ñu naan yonent yàlla Isa dafa ne woon nit balay dugg ci malakutu samawaat yi fokk mu judduwaat judduwaat dafa am baay boo xam ne moo jur yaram bi ak baay bu jur roox gi baay bi jur roox gi ni ma waxoon sànq yow ma alastu bi rabbikum boo seetee irwa un na dim boobu sëñ mën la di jóg dagga naa ne naar la koo xam ne ci ñuy toppoon si am bamba la du mel ne jeneer la mu ni ba ubbi téere bi di yër mel naka dafa gis ne mu mel ne yomal xiyaam xëy ji yàlla yi di dugg di génn mu gis Cheikh Ahmadou Bamba dugg ba noppi bu ne ne nag kuy ñëw ma yónni ko ci sama borom tabaraka wa mu ne man mu ne ko boo demee ne ko li ma jox bari na lool waaye nu ma dolli ndax mbooloo mi topp ci man kenn xamul lu mu toll ba mu delloo mu su borom jox ko ba mu ne lii ma ko jox ëpp na kon li ma ko jox ñeneen mën nañ ci xet li ko ñoo xam ne duñ ne affaire li ñuy wax bambisme nangam yooyu yëpp sujet si mën am koo xam ne sax xamu ko wala daf koo dégg rek wala dégg ko mën na ci ak bu ngeen seetee xasaay yi dañ ngërëm suñu borom yaatu na ko yaatu boo xam ne ku ci seet waaw na di boobu da ci gis gis ko waaw noonu ko wax yi nga xam ne mbooloo mu kenn xamul lu mu toll waaye suñu borom jox na ko lu doy mbooloo ma ba ëpp kooku xasanul yoonam dafa koo yaatal Cheikh Abdoul Ahad radiyallahu anhu dafa xam Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu ta'ala anhu nit ñooñu yaatoo ak ni mu ni mu notalee mu ne sëñ Tuubaa xottul yoon yoon dañ naan la charte yi yoon bi moom charte yi dugg nga sëñ Tuubaa ba noppi na nga ko li ñu wax na ne mu binde nag ne mooy charte murid saadax xam ngeen ko yër ngeen ko ba tàyyi sifaatu saadatul murid ixtisaar jamaatu woo xamal xaw euh, xaw xaw firaar wax na asir ko fi mahabbati cheikh yi na nga dugg ci sopp sëriñ ndax sëriñ bu la diggalee sëriñ bi mat sëriñ donte dafa la mën la diggal ci njuumte la ko defit njuumte loolu moo gën yow sa ñàkk a juum nga ca la ngay def dégg ngeen li ma misaaloon ci jëmm ji nga xam dafa demoon di tërbiwu koo xam ne du dara te loolu àggale ko ci yàlla ndax ngëm gi bu fekkente ne da nga dëggu ci sopp sëriñ bis waxoon naa ne ay maru ma aman ahaba ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxe cofeel day boole ay ruux tam ruux moo gën a foor àndu xol àndu xul moo gën a foor àndu jëmm sëñ Tuubaa ay taalibeem kenn xamuñu toll kenn xamuñu toll ci baatin xam nañ ñii ne murit lañu topp am nañ limite am nañ dayoo waaye na mu waxe ci irwaawu nadim boobu nii jëmm jooju waxe kenn xamul li ko topp nu mu toll kenn xamul kañ loolu dafa wane ne si Ahmadu Bamba radiyallahu taala anhu dafa yaatal yoonam amul limite waaye xatalu ko bokk na ci li mu mujj ñëw tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam yi mu gën a mbir gën a bari mbooloon ndax nee na yemal xiyam yaa ngi puukarante ci gën a bari ñu ñu euh, ñu leen topp ci ñu dañuy puukarante keroog ci ñuy gën a ñu leen topp yonent bi sallallahu alayhi wasallam mujj ñëw ndax keneen bi ñëw gannaawam ba ba saali taxaw jullit ñëpp bokk ci mbooloom nga xam ne kon loolu ëpplee na ko yonent yëpp Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu ta'ala mu na ko ci wet googu léegi euh, ban moo moo doon laaj yu mujj beeti ñaar yooyu noonu waaw boo fekkee ne am na keneen ku ci am lu mu ci dolli waaw waaw euh, répété ko waxaat ko ma dégg mu ne safi fuadiya waaw di koy yaxfazuma nazaltu ala imamil kurama nazaltu ala imamil kurama waaw mu ne safi fuaadi sellalal sama xol sëñ Tuba bu naan sellalal suñu borom sellalal sama xol dana jaaxal sama maax bi xolam sell na sell boo xam ne su ne képp ku xaritoo yàlla bi sa amuloo benn tomb gàtt ci sa xol amuloo ko ci sa roo ku suñu borom di seet ba di la tànn def la xaadimu rasul jëlale naa amuloo benn tomb gàkk waaye sa cofeel ci yonent bi sala sama àgg na fu nekk mënula des waaye da ngeen di xam ne yàlla ci boppam dafa dul jeex mukk mukk mukk mukk mukk te yàlla ci boppam jullit jullit bu nekk foo toll yaa ngi balu lu tax balu bu ko waral da xam ne mënu jox sa borom xàqam ndax sa borom mel ni mbindeef los na ci jox jeex gannaaw nag suñu borom moom du jeex mukk te kenn mënu koo jox xàqam bay yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu naan ko inna fatahna laka fathan mubinan liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara ana lan mooy bàkkaaru yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci ci jiitu ak wax dañ wax ne ñoom seen jëm ci yàlla dafa foor ba nga xam ne bu ñu màggale yàlla nii teg ko fii tey bu ëllëgee ñu weesu ko weesu boo xam ne daañu rus ne fii mas nañ fee teg suñu borom ci xam ko ñu di ko jéggalu di ko tuub xasanaatu labraar sayyi'aatul muqarrabiin li xam ne moom la suñu borom tabaraka wa taala bi baatin la ak zahir alquran waxoon naa sànq mais diis na diis boo xam ne boo gisee xalal di ko jàng ba wattu ko wattu kaamil bi bind ko te dana dana wala mu wàcce ko te du yëg dara ci yaramam secret ba nekku ca secret ba diis diis boo xam ne la na hada quran ala jubatin xashimu tasadda min xasiyati llahi wa tilka al-amthal nadribuha linnas la'allahum yatafakkarun waxoon naa yonent bi sallallahu alayhi wasallam ni muy soppi ko bu aaya di wàcc ndax diisaa yi muy ci moom inna sanulqi alayka qawlan saqilan alquran nag ci boppam wa ma ya'lamu ta'wilahu illa war naa si xool fi waaw yi ñuy def ko istaf ñu waaye ñu gën a géeju ci xam-xam ñu gën a raas xool fi ilmi yi nee ñu waaw yi istinaaful kalaam la war naa si xool fi ilmi yaquluna amanna bi kulli min indi rabbina ma dhikru illa ulil albab kon alquran gannaaw moom du jeex mukk mukk secret ci nekk sëñ bi xasida yi mooy yëpp ci mujj alquran rek boo seetee gis ko ñu ne kitaabu rabbil kitaab ba mu naan biram teewal max tamit yëpp ci alquran alquran du jeex mukk sëñ Tuubaa nag matal na sarti dékku secret alquran waaye lu ci mën a doon am na fu mu yem yonente bi sallallahu alayhi wa sallam sax ndax su borom xam ne maay almu taawil ba illallahu taawil bu dëgg dëgg dëgg moom suñu borom tabaraka wa taala rek moo ko xam kañ lay feeñ yawmal qiyaam bu boobaa lu muy jëriñati nit ñi bu keroogee ba suñu borom tabaraka wa taala jàng suuratu rahmaan alamal qur'aan xalaq lisaan adna bayaan bu jeex ñu mën a daraje rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam sekk yooyu nga xam ne suñu borom diggante l'infiniment grand ak l'infiniment petit tànn na si ñi nga xam ne ñoom lay yen yen kenn du ci doyle kenn nee ñu xol bu setee wécc wécc borom du doyle mukk ci alxuraan sëñ Tuuba li mu xam ci alxuraan kenn xamu ko waaye ñu gën a xam rek di gën a xiif di gën a bëgg loolu mu ne saf fu aadiyee li koy yax fa ma li koy yax fa ma nasaltuhu yonente bi mu ngox lii suñu borom tabaraka wa taala wàcce ci alquran ci ay secret wàcce ko ci xol yonente bi naslolun ko ala qalbika bi idnillahi hmm. sëñ Tuba li mu ci xam ku ko xam waaye mu ngi mel ne ci xir ci ak li mu neexee ci moom ak li mu ko bëggee mu ngi mel ne li mu ci xam bëñ fu mu toll dol bi su ngeen ne euh, xel bi suñu borom tabaraka taala fu mu toll day day day wut a ndax yàlla lu ngi am boo demee ba àgg ci tamkiin ba nga xam ne boo fi jógee ci sa da ngay jaamu yàlla jaamu yàlla boobu du luñ la moo tax ulama yi wute ci ndax da am yoon wala amul yoon day nekk bànneex boo xam ne bànneex boo xam ne moo moo day nekk bànneexu àjjana jaamu ku ngay jaamu ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam yonent bi araaj romb na bokk na ci yonent yàlla Muusaa ci yonent yi mu jiite ci Quds bi muy dem bàyyi romb na ko muy julli ci bàmmeelam yonent Yàlla Musa alayhi salaatu wasalaam am na ci awliya yi moo xam ne koo xam ne nee na bu demoon àjjana di fa julli ñu ne julli boobu nga xam ne ndax julli boobu nga xam ne moom la yonent yi ak kumalu awliya yi di julli ci seen bàmmeel bu ñu wutee ci am am ndax dana am ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa ne bu doomu aadama faatoo jëfam yëpp dagg ba mu des li ñu tuddee as-sadaqatul jaariya sadaqatul jaariya mooy li mu def bàyyi ko fi nit ñi di ko jëriñoo juróom-ñaar yooyu xam nga jàngal muy jàngale di jàngale di jàngale ak teen bi nga gas ñu ngi ci biir nga faatu bu yàgg ñu ngi ci biir ci jëriñoo garab yi ngay nga jëmbat yu mel noonu ak jàkka yi nga tabax dégg nit ñi di ci julli fekk faatu nga bu yàgg yoonam dina fekk si sadaqatul jaariya yooyu ñu ne yonent bi saa xam bi mu ne doomu aadama bu deewee jëfam yëpp dagg ba mu des wala ma posé question waaw ñi jaamu yàlla ci seen bàmmeel ndax roo yi dañuy jaamu yàlla ci seen bàmmeel yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci waqat Tabuk bi nga xamee ne euh, Seydina Jaafar ibnu Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu bi ñu daggee ñaari loxo yi ba noppi rey ko mu ne gis na Jaafar mu ànd ak malaayika yi di naaw di bëggal maanaam di di di yëgal ahl biche ne leen léegi ngeen am taw ak ni ngeen marane woon nga xam ne kon Seydina Ibnu Abi Talib mu ngi ànd ak malaayika yi di jaamu di jaamu yàlla ndax mu ngi liggéey foofu noonu ñu ne nag ruux yooyu nag nga xam ne dañu doo sopp tàmm ko bëgg ko ba nga xam ne leen lu dul lu jëm ci suñu borom la nga xam ne ñu ñu ma ko waxee woon euh, euh, ni Cheikh bi wax euh, bu ma mooy yàlla te jële ma bari mooy yàlla te dem safara ma ko gënal nga xam ne ñoom mooy yàlla moo gën a métti ci ñoom safara moo ko gën a tiis mooy yàlla nga xam ne leer yiy dugg si ak bànneexu leer yooyu àgg na si ñoom foo xam ne yëmale wuñ ko dara dara dara dara dara ñu ne ruu yi nga xam ne dañoo sell bu ñu génnee si borom ba nekk bar sax am na ci yoo xam ne dañuy ànd ak malaayika yi Seydina Jaafar noonu euh, Salmaanul Farisi nee na julli dëgg dëgg dëgg ak jëm ji bu faatoo roo xam day wëndeelu di xetlee ak di seetaan am na li ñuy wax promenade di doxantu l'imam Malik ne balaa xam ne am na nasamata al mumini tadhabu haythu sha'at mu ne nee nañ ma euh, ruuxu jullit bi ak gëm ji yàlla ji bu faatoo day wëndeelu ci gox loolu gis nañ ko bu euh, ndax aalamu aalamu mut ak aalamu malkut dañoo def nii alal mën mooy li nekk nga xam ne matière la lépp la lu dul suñu robo yi rek matériel la léegi alamul malakut nga xam ne moom mooy lu spirituel loo xam ne ay roo rek la ni ki barsàq bi nga xam ne ci la royi nekk ak malaayika yi nga xam ne ñoo nekk ci diggante boobu ñooñu ñëpp nga xam ne euh, dañuy toujours am ay correspondance nit ki dana gént dana gént gis diw mu faatu woon mu di ko wax loo xam ne lu dëggu lay doon diw ameeral naa ko ba fayal leen ma ko faral nañ koo dañ ko dañ ko dañ di am ci gént yu bari nga xam ne kon li ñu wax ne alamul malakut alamul mulk misaal la ci alamul malakut nga xam ne dafay am fu ñuy dëngoo euh, roo yi di jëriñante roo yi euh, kii dund roo am mën na jëriñ roomu kadee loolu ku ne xam ne ko tax ñaan yi ñu leen di ñaanal ak jullee gi gi dañ ciy jëriñ euh, roo yi ña dee dana jëriñ roo yi gis nga noonu Seydina Jaafar ibn Abi Abi Talib ah gis nga noonu euh, Cheikh Abdoul Wahab Cheikh Abdoul Aziz Dabakh waxee ne euh, Imam al-Ghazali yi bu ma ko gisee rek am na yére yoo xam ne boo ko gisee rek xeeb sama bopp waaye dana bari ay xeeti xam-xam bu koy jëriñ ci àllaxira yi mu ñëw di ma ko laaj te booba kii mu ngi dund kee jóge ne naka noonu ruu yi ña dee itam ci barsàq noonu la jëriñantee nii ruu yi ñi nga xam ne ñu ngi dund ci adduna ñoom ruu yi ñu dund ni ñuy jëriñantee waxtaan nañ ko ay yoon yoon soxla ñu koy xóotal euh, fàttali naa <laughs> laaj ba mu doon noonu te asalaamaaleykum waaw kon ñu ñëw ci benn laaj bi laaj bi dañoo bëgg a dimbale yi nga xam ne dégguñu wolof laaj yooyu attend the habit about the pollution of sleeping through Fajr prayers because a lot of people a lot of use the excuse that this is not a Muslim country and they work late so it's a hardship to get for Fajr prayer. Please explain that they must struggle to attend Juma and make all their prayers in the proper time. kon ñu mu tontu doo wax wala fi laaj bi. xam ni ñu laaj mu ne. waaw daf ne dafa laaj dafa am ay doomu aadama yu bari yoo xam ne du ñu jóg fajar ngir julli fajar. ndey wax ne dëkk bi daal dafa nekk dëkku yéefar mba tax na duñ mën a jóg fajar mu ne mu wax yan nattu la ne dañoo war bi bëree seen bànneex bay jóg fajar gën di julli jumaa loolu lay laaj. First of all, you must understand one thing. Um, is given, uh, maanaam maanaam ki def ni uh, jullit la gone euh, la buy soog a dugg ci yoonu murid jébbalu mu ne maanaam euh, ay way juróom yu yu yóbbuwuñ ko woon ngir mu jàng alxuraan waaye ci école yi lañ ko yóbbu léegi nag moom dafa bëgg xam nu muy euh, ba jàng mën a jàng aar mën yor xasaay yi mu ne bien que mokkal na yi bu bari waaye ci translittération loolu ñu wax bi maanaam ci la ko mokkale dañ koy bind mbindum France moo xam ne boo koy jàng day mel arab yi ngay jàng waaye nag teewul maanaam daal njàngum gumba lay doon waaye ko xasaay bi di wax ci arab correctement mooy noonu la ko def léegi nag ba jàngal ko arab ngir mën a jàng xasaay directement ci ci arab that's that's that's a big problem sorry. sorry. that's that's the chance ndax sax am na laaj boo naa ko laaj suñu am na bu ñu ko mos a junjee ci bay ndax daf ni xam nga dañoo tàmm wax ni suñu borom maanaam yàlla na ndax kuy ñaan day ñaan di gën ci moom. muy laa la la la suñu borom. waaw ah, nit ki. dogal ci moom. maanaam la la defe na Paris daal mos naa ko fa laaj booba. waaw ah. lii biir message bi sax mu ngi maanaam tàmm tàmm li ñuy wax day mbir day dem ba noonu culture. Mhm. fi mu ne chrétien yi sax euh, ci ci Sénégal day ñëw ne salaamaaleykum. te te te te te du ay jullit. waaye salaamaaleykum loolu la ñu sàmm moom la ñu sàmm dégg ak yu demee noonu. waaye doonul ne dañoo gëm salaamaaleykum jooju comme noonu ñu ko gëmee kon dañoo xam firi ñu samay teg ak yu demee noonu kon seen bàtt ñu jégalu. kon that that that's a good question because I think uh, this community here needs to serve. nga dañoo bëgg jàng arab loolu. Euh, war nañ ci jóg ngir donte dañoo am kuréel bi tëralal ñu koy fay mu leen di jàngal jàngaluñ arab ndax loolu ci ci ci ci ci saare bi la bokk. Mhm. it euh, mënti ñàkk. defe naa ne duñ duggaat yi fi déggoon dem Sénégal ci école seen mosulaa yi ba ñëwaat. waaye loolu suñu borom doon. waaye loolu moom lu war am loolu moom lu. tax bi digal xam nga yàgg nañ ko xalaat suñu waroon même duñ jëkk ñu jëlee benn waaye ci Sénégal boo xam ne jàngalkat alxuraan la mu nekk ndax bokk ci micro bi asalaamaaleykum wa rahmatullah ci euh, kooku soxlaam soofu ko ñor ba mu wax ko ci nekk dugg ci lislaam jàng ak mënam ko liir nii mu yëg ne ci moom lu waroon ci moom la lu am njariñ ci moom te mënu koo am mu bëgg a xam wala la war a jaar ngir mën ko ndax ba tey benn la fi mu toll moom daanaka ku farlu rek mën ngaa am xam-xam ah, ak na ko mën ndax lu bari ci téere islam yi nañ ko ci langue yu bari français anglais espagnol yëpp waaye jiwu ñu arab ba tey am na ay ouvrage yoo xam ne alphabet arabe bi lañu cay muy tàmbalee waaye ba tey prononciation bi dana def dëgg ndax am na les linguistes di wax di tuddee ay possibilités nga xam ne cinquante possibilités moo am ci langue ci àdduna yëpp arab dafa am ay possibilités yu bari yoo xam ne ñoom rek ñoo ko am moom arab rek moo ko am ñoo amul xalaatu nag ne ñi nga xam ne ñoo fi nekk ci réew mi te di ay jullit jóge Sénégal wala feneen fi mel Sénégal dama doon woon ci ñoom liggéey bu ñuy bu rafet boo xam ne mën na nekk liggéey bu ñu nangu te muy lu am njëriñ ñu fexe ba jëlee benn waay boo xam ne ca Sénégal jàngalekatu alquran la ñu indi ko samp ko fi weer wu nekk ma bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñëwee tax nit ñi dañoo gën a bari gën a bari soxla gën a bari jëflante am yu bari yu ñuy jëfandikoo te xamuñu ko woon bu njëkk am yu bari yu ñu xam te xamuñu ko woon l'islam nag gannaaw day gindee lépp lu ñu ciy def te gënul ci moom mu tere ko ko lépp lu mu bàyyi te mu gën ci moom mu xamal ko ko diggante boobu nga xam ne zahir bi ci li ñuy jëfandikoo moom mën na soppi ko ndax mu ngi aju ci jamono ji ak xeetu nit ñi ak seen dundin ak seen jëfandikoo bu tax nag nit ñi dem nañu bu njëkk yonent daana ñëw du yàgg bu fi jógee doomu aadama yi xamuñu woon këyit di bind téere xamuñu woon àlloo yett ko di ci bind yu ci bari xamuñu ko woon te itam daañu daa ma matériel bu diis léeg-léeg daay yi tàkk dàq leen ñu daw wacc ko ko wala ndox ment yi ci àll bi wala mbënn mi yóbbu ko wala ñu dem ba fàtte ci lu bari ñu daal beneen yonent war a ñëwati fàttaliwaat loola mu di nabi boo xam nekkul mursal muy fàttaliwaat loola ba ba nga xamee ne nag yëf yi ràpp xam ne beneen yonent bu nekk mursal mu indi ay téere ñëw na loolu yépp nag wuute bi ci dundin nit ñi rek la ak yene ak li ñu ak li ñu digle ak li ñu mel waaye euh, ngëm gi moom ak fa ñu teg suñu borom tabaraka wa taala ak war koo jaamu gi ak ragal ko ak euh, xalaat sa ëllëg ak sa taay ban loolu moom musu la so kon ne ko wuute bi daal mu ngi amee ci zahir yi rek ci jëfi zahir yi ak tolluwaay yi waaye l'islam la ñu mas a to naka jëkk minat abi mu ibrahima moo sàmmakum muslimin min qabl kon l'islam moom naka jëkk moo fi ne woon diine ju ñëw rek l'islam la boo xamee nag yonent boobu nag la mu indiwoon jeex ba beneen yonent ñëw diine jooju moom jeex na waaye diine bi tam ba tey l'islam la tudd ba muy agsi ci yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam. Um, I get the second question that uh, this person asked, the second issue follows guidance, he was practicing what we call wit. He did take the wit of the different spiritual calls. li ko itteel moom leen dong la mooy yàlla ak yonent bi ak islam sëñ Tuubaa te ci la njëriñal adduna ak lu alaaxira nekk jullit te am melu jullit yépp taalibe te am taalibe yépp adduna dañ fiy jaar dem dëkkuwu fi taalibe ñuy doog a pas-pas bu dëgër ak yéene ju rafet géej la ku wattuwul la ci làpp Sëñ Tuubaa xotti na yoon woo xam ne ku ca jaar doo fokk doo daalu doo réccu sëriñ bii ku mu nekk ci sa kanam suñu borom dimbali na ndax dara dara jaralu ko jóg dara jaralu ko wax dara jaralu ko sonn lu dul yàlla lislaam ji sëñ Tuubaa nekkoon suñu borom fal ko ci jox ko ci kàttan jox ko mën-mën jox ko sañ-sañ fab na tànkam teg ci lislaam jooju ci zahir ak ci baatin ku ko xam xam loolu ci moom li mu leen di digal nag mooy jiital yàlla ci lépp lu wax lépp lu ngeen di def ngeen bàyyi ci seen xel ne da ngeen ci réew mu ngeen dëkk ñëw fii li leen fi indi jihaad la lislaam la ndax yan ñi nga xam ne lislaam yan na leen ko ak lim leen sant du ngeen ko mën mukk féet wékkiwu leen seen fit yi wékk ko ci ëkk xam ne adduna amul solo def seen xel ci ëllëg te xel ëllëg mu am solo te lépp loo xam ne jaam bi xam ne dana ko ko may war na koo jaral léppam tey texeeg ëllëg jaar na wacc lépp luy bànneex wacc lépp luy teraanga wacc lépp loo xam ne moo di yëkkatiku daraja ngir jëmmi yàlla ak taalibe nag mooy yokkuk lislaam mooy yokkuk lislaam ndax wacc sa lépp wacc sa lépp ngir yàlla gannaaw bi nga xam ne santaane yàlla yépp li ko julli yépp defee yaa ngi ciy def lépp loo mën gannaaw loolu nga judduwaat judduwaat mooy lan sàkk bàyyi roo bàyyi xam ne moo jur sa roo ñu ko waxtaan yoon sànq rek bàyyi bi nga xam ne ni bàyyi yaram di yëre ne doom ji di ko toppatoo di ko dundal waaye roo ni muy dundale roo ni mu koy yërëme ni mu koy jubbantee ni mu koy xàlle yoon wi fegal ko lépp lu koy lor moo raw yërmandey waajuru jëmm dañu wax ne benn yaar moo ko waxoon lillahi qawmun ida bi manzilatin xallal nadaa wa fi ljawi anwaar تشتاقهم كل أرض ينزلون بها كأنهم لبقاء الله أمطار su borom am na jëmm yoo xam ne bërëb bu ñu wàcc tamit su borom gi wàcc fa jaww ji leeru yërmande yàlla fees ko pàkk yi dañ leen di namm ni pàkk bu mar bu maran di nammee taw loolu gis leen ko jëmm joo xam ne yàlla doon koy tax a jóg yàlla doon koy tax wax li muy wax boo ko taatanee sa xol te bañ ko yemale ci sa nopp da nga texe addina ak àlaxira yéen seen bopp ci nekk teg sa bët te xam nga ci sa xel mais jëmm ji fii mu wàcc gis ngeen li ciy seede daje bii mu daje te yàlla rek ak yonent bi lislaam ak Sëñ tax mu di fi waxtaane yàlla di fi waxtaane yonent nga xam ne béréb bii leneen lañ fiy jëfandikoo te béréb bépp boo jaamoo yàlla dana ko puukarewoo ci béréb yi ko wër yépp te dana la seede yowmal xiyaam béréb bii amee nañu seedes yowmal xiyaam loolu lu ko waral jëmmam ji fi ñëw kon war nañu ko toll di ko ñaanal guddi ak bëccëg fan mu gudd wér gi yaam suñu borom faj aajow yëpp ndax aajow yëpp lu ludul lislaam dund julli li ñuy texe asalaamaaleykum wa rahmatulah. kon ñu tàllal loxo yi ci waaw. mucc ci seytaane du nit ki fi mu toll rek li am solo moo di mucc. li am solo moo di nit kamal tey defar mujub nit ki lay defar doomu aadama ni ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxee ne suñu borom dana ko dund ca àjjana muy jëf-jëfi waa di jëf-jëfi waa ba seen saa rek des ci dundam mu jàdd walbatiku wal gannaaw yoonu safara dund àjjana su borom far rooxam mu bokk ci waa àjjana safaan ba it noonu loolu kon sala bii bi xare Uhud ak ku ñuy wax ci waa Madina la woon la bokkoon ku mënoon a xeex la am doole nga xam ne moom bu ñu jël lim ñi lu ñu rey ci Badar moom ak Ali ibn Abi Talib la ñuy wax Quzmaan bi ñu nekkee ci xam yonent bi sallallahu alayhi wa ku bëgg a gis kuy dem safara na xool kii muy Quzmaan ak ni mu jàmbaaree ci xare bi ànd yàlla bi sax di xare yéefar yi mu jaaxal loo xaaba yi mu ub seen bopp bi nga xamee ne xare nañ ba noppi day ñibbi waa ji fekk mu nga am ay blessures yu métti ay jam-jam ñu ko jam bi ñu demee ba nga xam ne dox na ba mu yàgg métti ko doole mu fab xeej bi mu yoroon lobb ko bopp lobb fekk dañ ko njëkk ne yow day kutmaan santal suñu borom li ñuy wax shahaada suñu borom defal na la ko shahaada dara ji ko wér ndax mooy jëmm ji nga xam ne génn na léppam ci àdduna fas yéenee dee ci jihaad ji nga xam ne day xare ji moom te nga xam ne bugg lu dul dee fa xolam dara ci àdduna nekku ci ndax dañu ne àdduna médd ku ci xasaw dara rek dañ laa war a raxas daal di fóon kii ngir dee ci yoonu yàlla moom génn na ci xolam alal génn ci xolam dund gi génn ci xolam doom génn ci xol këram génn ci xolam lépp jublu yàlla parce que yéen dee dem àjjana ngir yàlla xam nga ne kooku moom am na maqaamu ni kawe mooy shahid ba alquran bi ñu demee bëri ne wa siddiqina wa shuhada soo ko ixina xosmaan nag bi ñu ko dee ndokkeel naan ko yow day santal yàlla am nga shahada mu ne leen shahada fan man xeexu moom ngir lul sama jaloorey maam Madina mun a war gi ma dëkk fekk fi baax waa Màkka yi ñëw bëgg ñoo moom dëkk bi toroxte jooju moom a taxaw moom laay bañ moom a taxaw di xeex xeex ngir ngir ngir ngir lenn ngir sama jaloorey maam daal di lobb xeej bi ci biir bi lobbati daal di faatu sallallahu alayhi wa sallam dikk na leen waaw doomu aadama suñu borom dana ko bind ci safara muy jëf-jëfi waa ajana di jëf-jëfi waa ajana ba seen saa rek des ci dundam mu jàdd jëf-jëfi waa safara dana dem safara naka noonu euh, safaan bi suñu borom bi ñu ne kii ci ajam muy jëf-jëfi jëf-jëfi waa safara di jëf-jëf ba seen saa rek dese ko ci dundam mu jàdd dal di jëf-jëfi waa ajana roo gi rot ci texe mu dem aj loolu moo tax xam kii texe ak kii kii dem ajana ak kii dem safara sekkar la bu suñu borom nëbb yenn ci jaam la ko xamal bari ci sëñ Tuubaa fekkee ne nee na suñu borom musal nga ñëpp ñoo xam ne aju nañ ci man musal nga leen ci seytaane lu mu gis la wax lenn fi nekk nangu na suñ jëmbal wala nanguwul suñ jëmbal xanaa bu problème bi am ci diggante boobu la waaye li leer moom ku mu nangu suñ jëmbal rek texe yoo xam dana fekk nga sonn yóbbu yóbbu nañ la police ba bantal la ku mun a musal njiba rek te xañ kon bu fekkente ne jëmm bi muy murit muy julli bu mu mën a doon sëñ Tuubaa def na laa taamanu makaida cheytaani qabla firaaqi ruuxi lil labdaani bu leen woon mukk te xam cheytaani fekk roogi teqli ko ak yaram لأنه وقت المماتيات شخصا kay yahrimuhu faati day nit seytaane day nit ba nit ki di faatu mu ngi ci diggante boobu nga xam ne mu ngi ci tiis yoo xam ne dana mar mar woo xam ne nee suñ ko wëggee woon géej yépp du tax mu màgg mu dikk soppi ko ñaari jëmm kii di sa ndey ja deewoon bu yàgg kii di sa bàyyi ba deewoon bu yàgg mu naan ah la du kat doom fi ngay bëgg a jaar jaar nañ fi ba xam ne xew ndekete woo diine yi nangam ak diine yi nangam ñooy gën ji diine yi ñëw yor kaas yu sedd di la fas yéene may nga naan bu ko defee bu fekkente ne suñu borom yërëm la nga daal di ne diine nangam wala ci diine nangam bu fekkee nag ku suñu borom bu la yërëm la am na ñaari malaaka yërëm yoo xam ne bu ñu wàccee rek seetaan yi daw sëriñ bi nga xam ne suñu borom may na ko maqaamam ak sañ-sañu xett ni jaam bi bu keroogee moo fay jiitu seytaan yi bu seytaan yi accès buñ ko gisee daw bu ñu dee dugal jëmm ji ci bàmmeel moom day bokk ci ne koy nangu dégg ngeen Cheikh Samba Diarra fi ñu ko wax mu ne bu ñu xaw ma lan nga di fa teew ba ne ko ñu dem nga des tontu la yem xam ne tontu tontu la yi laaj boo waxee ko fekk kese boo wax du ko xam te bu la wax ne fekk mooy loi loi moom ñëpp la yemale waaye relation moom maanaam sa diggante euh, président bi wala ministre bi wala nangam bi ambassadeur bi wala nangam bi loolu bokkul ak loi yoonu loi nekk ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam dafa ne umirtu an uqatila an-nas hatta yaqulu la ilaha illa fa idha qaluha asamu minni dima'ahum wa a'radahum ala llahi dañ maa digal rek ma xeex ak bi ne fi bañ tudd baatu la ilaha illa muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wasallam bu ñu ko waxee see boo di dugg ci ñoom see bu bañ di dugg ci ñoom loola yoonam ñëw ci yoonu sariya ak yëkku ca xaqiqa la suñu borom moo koy at atte bi ñu ko waxee nag musal leen ci man seen der seen alal seen bakkan du ma leen rey du jël seen alal du ma jëf ndax jullit lañ leen di jàppee moo ñoo ñooñu bu fekkee ne nag gëmuñu ko nag mooy mun naa bone yi su moom rek leen di atte waaye kii kon nag mbiru baatin moom jaaxal fekk solution bi muy gàtt ni la texe ci mujj la ci mujj la nekk nekkul ci ñaar benn ki ñu musal ci seytaane ci diggante boobee lañ ko ciy musal ndax diggante bi bu ko seytaane jàggi woon ruur itam gannaaw déewagul lu mën a dañ la doon dara dañ koy faxas mu waaye fa nga xam ne nag fa nga nga xam ne fa la lépp nag di àtte woo ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ne yuhsharu maru ala ma mata alayhi nit ki ca la mu dee lañ koy fange bis dekkee kon nag ca la mu dee ki man foofa la koy xeetlee taxaw dàq seytaane mu dee jaam bi dee ci mujj rafet mu fekk ko ci bàmmeel tantu allo aw awlaayam xet li ko daal koy ramu li ma wax woon ne ramu ay darajaat la am na ko ñuy ramu ci booy toll ci sukkuraat ki ñuy ramoo ci bàmmeel ki ñuy ramoo bis ci bu buñ ki jëf yi ba nga xam ne kii jëfam yu bon ëpp na jëfam yu baax ba mu war dem safara ba mu aw yoonu safara mu wutinu ko foofa mu dellu si ram dana dem ba foofu ram dana dem ba nit ki nekk ca biir safara ba am ca axqaaban ay ati at ba siècle ñu ram ko ram am na ci yoo xam ne xatara la moo gën nag bañ a moom mën a doon rek ndax mucc moom foo fekk rek dana ko bëgg am na ci metti wax dana fekk gaa sonn yow yow bu ne nag bantal la ba dóor la ba soqi sa karaw fukki sa mbubb ba wax la ñu yow la ñu dikk ne bàyyi leen ko waaye dama waaw kon kon léegi li ñuy daal di def mooy ginnaaw waxtu dafa jege tey euh, dafa am loo xam ne wala su koo ñëwee ndax sëñ bi bi mu toogee fii dafa junj ne mhm. ah, nañ jox sëñ Saam ak sëñ Cheikh bi mhm. waaw loolu la wax te dafa génnoon daal di dugg ci question bi kon dañuy bàyyi sëñ Cheikh mu jël ci juróom minute bu ñu noppee ñu jox leen ay yëgle sëñ maam moo raad ñu ñaanal ñu kon sëñ Cheikh bisimilah. bismillahi rahmaani sallallahu wa sallam ala xaatami alambiyaai wa imaami almursalin sayidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuh mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen siyaare te di leen ndokkeel it ci bis bu màgg bii ak xéewal yi ni ci yàlla baaxe muy teew jëmm ju tedd jii fi nekkoon di cheikh Mouhamadul Mourtada di jihaad kat ci lislaam bu nu ko xoolee dananu bég waaye nag man dama ci jàq mm. ndax lu may jàq mooy ba may fekk dama cee ëpple lu ne te gën ma cee sonn muy xaadimu rasul war na noo xam jéego yi muy def ak yéeg escalier bi képp ni mu mettee waxuma jóge Sénégal dugg ci avion yi ak toogaay yu metti yi moo lu tax lu tax mooy li sa waxoon yonantu sallallahu alayhi wa sallam ba muy julli bi ay tànkam di neewi soxna Aïcha siggi ni ko xanaa du yow lam ëllëg jéggal la sa bàkkaari tey ëllëg te jox la itam ba nga bég mu ni ko aha waaye mu ni ko kon lu sabab ngay def lii ba sa tànk yi neewi mu ni afala akunu abdan sakura ndax dama wërta nekk jaam buy sant bo kon moom bokk ci xaadimu rasuul di jaamub yàlla teg ca moo tax muy sant yàlla ci yëkkati tànkam fu mu yaakaar ni mënees na faa tàllal mbattum njub mu dem fa tàllal ko ko ndax gëm gu mu gëm waxu rasulullahi sallallahu alayhi wa ji mu ni wallahi li an yahdiya allahu bika rajulan waxidan xayrun laka min umrin am yonent bi nee maa ngi waat te yonent bu waatul woon it nu gëm li mu wax nee na maa ngi waat ni nga jubal kenn nit moo gën àddina bu fees dell ak ko jur wala li nekk ci àddina lépp nga joxe ko ci yoonu yàlla kenn jube ci yow moo ko gën kon Cheikh Mouhamadul Mourtada loolu la xam be coono bu mu mën a dab ci yaramam fere yu mu mën a def ci alalam ñëw ba Amérique benn waaye jubbantiku mu ñibbi war Sénégal moo ko gën kon nag ñun lu ko war a njukkale mooy nu xam bëgg-bëggam boobu di jub kenn lay wut kenn ku ne gëddënam ni ko Cheikh Mourtada man mii maa bëgg a jub tey man mii maa bëgg jub li nga wax bis ni tey laa koy tàmbalee def li nga tere bis ni tey laa koy ba te li mu nu digal fii moo di nu delluwaat ci lislaam sartam yi mu tëral nu di ko jëfandikoo tereem yi mu tere nu di ko ba lii mooy baatam bu jëkk mooy baatam bu mujj te lislaam lu nu yëngutu am na caw yoon bu nu jógee ñëw ci biir réew mi di liggéey loolu ngay liggéey am na lu ci lislaam wax lislaam nee na liggéeye ko nii boo ko amee lislaam ni defe ko nii teg ko fii bu boobaa nañu xam loola la lislaam bëggee nu fàggoona nu fàggoona bu nu fàggoo ba amit la lislaam ni noonu la ñuy defi am am nu di ko na def loolu mooy jaamu ci sarti lislaam yi nga xam ne moonu digal loolu bu lislaam bu nuy liggéey it ba lislaam liggéeyam ñëw la mu santaane muy julli nu bàyyi lañ doon def lépp te dem jafale yàlla la mu bëgg Cheikh Abdul Xuddus Mbàkke mas na may dégg bis muy wax ni euh, lépp baax na jaamu yàlla jàng alquran baax na jàng xasiida baax na joxe saw ñaq baax na xett li nit baax na waaye boo déggee allahu akbar dara baaxatul lu dul wuy ji woote yàlla dara baaxatul lu dul wuy ji wooteeb yàlla loolu dinaa ci tontuwaale question bi mbokk mi waxoon ni nu ñuy def bay julli ji fajar ci jàkka yi ni ñuy def moo di gëm ni yàllaa nu ni dem leen ci jàkka loolu képp bu nu gëmee ni yàlla moo ni nu dem leen ci jàkka ya dana nu jéggi ab rii rek dem ci jàkka ja ndax tibub ceeb képp moo nu wax ni dem leen wuti ma nu taal avion ñëw ba Amérique di ko fi wut comme tebu ceeb moonu jële Sénégal ba fii lu gën tibu ceeb nekk fii ci ginnaaw réew bi yàlla ni hayya ala salaa hayya ala falaa ngeen diglu xadiisu rasul sallallahu alayhi wa sallam bi mu waxoon Abdullahi ibnu ummi Maktum bi nga xam ne nii silmaxa la dëkk na fu sori ci Madina ñëw ci yonent bi ni ko man de dama silmaxa mënumaa doxal sama bopp fa ma dëkk itam ma dina jaan yi ma bari na ndax loolu doyul ngànt ma ñëw ci jàkka yi yonent ni ko al tasmau xaya ala salaa xaala naam fa xaala rasulu xaya mu ni ko ndax yaa ngi dégg baatub xaya ala salaa mu ni ko waawaaw mu ni ko ñëwal yow mi ni jar rek say nag yàlla dogal far mbeddi Amérique amuti jaan amuti dégg leer na naññ ñu ni aya ala salaa nga xëccaat mba mbàjj ma kooku lii waa ji wax nga gëmul def la ni kaay ci julli gi kaay ci mbég mi te boo xëyee bala nga caa teg cinq minutes bala nga caa teg dix ñu ñun la kaay ci marché bi nga tëb kon nanu xam lu tax mag mi jóg mag mii jógul ci caaxaan li tax mu jóg moo di mu jubbantiku tegu ci lislaam bi nga xam ni moom la Serigne tuubaa doon woote waaye bu nu taawilal mukk Serigne Touba yoonam bi taawil ko mooy lan xàjjale ko junni yoon kenn ku ne sa bànneex di saw yoon kenn ku ne suñ murit mooy sa bànneex bu sëriñ bi waxee ba àggal nga ni man li ma ko gise mais noo ko war a gisee Serigne Touba. Serigne Touba def juróom ñetti at yu manqué tuuti ngir tabax yoonu murid tubaab yi làq ko mu ni xusuuri xalat wal ahlu anni tafarraqat li matxi alladi anxul madihu xasiru benn mu metti lool mu ne ida zakartu salika almabita wa salika alamira waltasbita taarat ila aljihadi bil armaahi nafsi walakin sabaani almaayi mu metti lool lu metti loolu yëpp mu daj ko juróom-ñetti at ngir tabax mbir mbir moomu nga di ca xool ba yàgg cekkeen bi reer ceebu jënam naan ndoxam galaasam ni man daal murit gi ni ma ko gisee mais yow yaa raw sëñ Tuubaa juróom-ñetti at la doon defar li mu doon def la ko doon étudier yow nga reer rek mi nga ni ma ko gisee ni nga ko gisee du ni xam nga nu mu ni ko mu Rasuul gisee la noonu moo di liggéey ba ni nër julli ba ni wat noonu la la amul kenn ci yéen ku mën a tàllal loxo ni sëriñ Touba li mu am maa ci gën a yey Serigne Mourtada ku ko ñemee moo la dàq julli nag moo la dàq woorit moo la ëpp lu muy sikkar moo la ëppit lu muy joxe da wax ne dangay joxe yow mii li nga doon joxe ak li mu am da koy joxewaat kon moo la ëpp lu muy joxe li ngeen doon joxe ba naw ko defee ni dara ngeen di junni ku nekk jox ko ko bu fi jógee ba dem këram da koy booleel la mu fa fekkaat joxewaat ko kon moo la ëpp lu muy joxe kon sa joxe nga du dara jërul sukkandikoo xam nga lu jaral sukkandikoo li sëriñ bi digle nu def ko li munu digal mooy jaar ci njub dañoo wax ni sëriñ Touba jërul woon muy bind jaam yi ni leen jóg leen julli jaru ko sëriñ Touba jarul woon muy bind ni jóg leen ngeen jaamu yàlla déedéet demal ba Touba nga fekk néeg ba fa gën a muy néegub julli doy na sëkk wax doy na sëkk wax léegi laa koy wax ci kër sëñ bii bi ñu taalee boolu ceeb bi nun ñu ko fa wëran kenn jaarul ci suñuy tur danoo xam ne ceeb lekk rek moom lañ ciy jël waaye bu ñu séenee sooroor bu guddi jërul wax jërul sax a yàlla saa ñépp xam na ni julli la mbokk yi lii moo di ak murit kon murit googu foofii foofii lañu sëriñ Bàmba jëmele abban foofu la sëriñ Touba jëmale te nag wax naa léegi ni ñaari kulloo ngi nii ñoo bokk lu ñuy firi te gaa yi dañ koo séddoo kii nee na bii ci laa bokk kii ni bokkuma ci bii sëriñ tuubaa dafa wax ñaari kull may laaj nag taalibe yi waaw kan moo leen firi ba léeg-léeg ñu firi kull yi am bu ñu ko jagleel séddaleel ko sëriñ Touba xam nga sëriñ Touba du détaillé daf ni rek yéen ñi ma yaakaar waaye nu nag bu nu génnee ni ah man de maa man kër diw ñoom laa bokk déedéet Sëriñ Tuubaa këlimaam ba mu waxoon da nga caa bokk diw moomee bokk ca jullit yépp bokk ci kullu muridin bi yeluusu yasaadu fa innahu min al azamu baadu sëriñ Tuubaa nee na bépp taalibe bu aju ci man texe nga tey ak ëllëg sore nga ak safara ñépp fittasu ni bokk nañu benn sëriñ Tuubaa nekk kullu muridin bi yeloosu fal yudim tilaawatan li xayri zikrin qad rusim bépp taalibe bu aji ci man saxal jàng alquran ak jëfe li mu nekk nga ni loolu moom doomi soxna yaay moo yaa mën a firi mbokk euh, nu xam ni kon Serigne tuuba jubbanti jaam yee ko fi indi woon Cheikh Mourtada coonaam jubbanti jaam fi indi woon nan leen jox addi jub wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala. jërëjëf jërëjëf jërëjëf Serigne Cheikh kon waaw jërëjëf Serigne Cheikh.